wa sayyiduna ibn abbas radiyallahu anhuma wa ardaahuma doon ko waxe ñëwoon nañu nag ba agsi woon ci juróomeelu laaya wi ñu war a continuer baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa maa afaa allahu ala rasuulihi minhum فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء wallahu ala kulli shay'in qadir suñu boroom kon di tam di mu ne wa ma afa allahu ala rasulihi lépp loo xamante ne nii alal ji nga xam ne moo jóge ci waa banu nadir ak bépp alal joo xam ne suñu boroom moo ko delloo ala rasulihi ci ndawam bi sallallahu alayhi wa sallama minhum tam mu bàyyeekoo ci yéeféer yi moo xam ci yahuud yeek ñeneen fama aw jaftum alayhi min xaylin wala rikab fekk alal jooju mooy ne yéen gaawalu ngeen ci rëppatalu ngeen ci seeni seeni fas waaye di rëppatalu ngeen ci rëppatalu ngeen ci li nga xam ne mooy seeni gëléem mooy ne yéen defu ngeen ci benn effort ndax keroog mooy jullit ñi xarewuñu ko nam deme woon Badar ak Uhud déedéet mooy dañoo taxaw encercler gaa yi am na sax ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne kenn ña ko yóbbu woon fas sax daanaka yonent bi alayhi salaam moo fa waroon ci gëléem non ci benn mbaam waaye ñi ci des daanaka dañ doon dox ndax sorewul biñ ñëwee encercler noonu après lakk benn tàndarma taal benn tàndarma gaa yi tiit génn suñu borom nag ne gis nga loolu alal ju mel noonu ñoom ñu génn suñu borom alal jooju nga xam ne moom lañ fa bàyyi loolu la naan mooy alal ju mel noonu nga xam ne borom bi moo ko delloo ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam te yéen jullit ñi rëppatu lu ngeen ci dawalu ngeen ci jaabalu ngeen ci seen fas yi ak tamit seen gëléem yi ngir xare mooy defu ngeen ci effort walakinna allaha yusallitu rusulahu ala man yasha waaye li am ba des mooy borom bi daal mooy sëmbërtal yonentam yi alayhimu salaatu wassalaam ala man yasha ku ko soob ci noon yi képp ko comme ni nga xam ne noonu la ko defe ci waa banu nadir ñi kon nag mooy wallahu te borom bi ala kulli shay'in ci lépp qadirun ku ko capable la ku ko man la loolu mooy alalu fay al fay u mooy alal joo xam ne suñu borom da ko delloo ci yonent bi alayhi salaatu ak jullit ñëw jël ko comme ñu dem xare boo xam ne dañoo dem waaye xeex amul noon ya daw bàyyi fa alal wala dem loolu mooy fay u alal ju mel noonu nag bokkul ak alal ji nga xam ne mooy ganima ñu gin koo xam ne ci butin de guerre loolu insha allahu taala bu ñu àggee ci suuratul anfaal insha allahu taala dinañu gis foofale naka la suñu borom leerale al anfaalu liberté de guerre yi ana naka di ganiima yi moom naka lañu koy séddalee fii nag dafa wax alal ji nga xam ne moom jullit ñi dañ cee teg loxo ta xeex amul comme nim xewe fii ci waa banu nadir suñu borom kon di continuer ci laayab juróom li nga xam ne mooy septième verset bi di juróom ñaareel mu verset bi mu ne ma afa allahu ala rasulihi min ahlil qura mu ne lépp loo xamante ne ni suñu borom moo ko delloo ci ndawam bi alayhi salaatu wassalaam min ahlil qura mu tukkee ci borom mooy gox yi nga xam ne ay yéeféer lañu falillahi xamal ne alal jooju yàlla ngi wax tabaaraka wa taala naka lañ koy séddale falillahi borom bi la ñeel wali rasuuli ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wali dil qurba ak way jege ñaale yi mooy jege ñaale yi yonent bi alayhi salaatu wa salaam ndax ñoom amuñu àq ci zakat ci azaka ñoom amuñu ci àq muy waa kër yonent bi alayhi salaatu wa salaam loolu tamit bu ñu ñëwee ci suuratu tawba inshaa allahu taala dinañu leeral affaire yooyu ne kene waa kër yonent bi alayhi salaam daganul ñu leen di jox sarax wala li nga xamante ne nii mooy zakat comme li nga xamante ne nii moom alayhi salaatu wassalaam waxoon na ne daganul ci moom kon nag mu ne kon walidil qurba ñeel la way jege ñaale yonent bi alayhi salaatu wassalaam wal yataama ak ñi nga xamante ne nii ñooy jirim yi ñooñu it ci alal ji ju mel nii am nañ ci cër de wal masaakiin ak way ñàkk ñi wabni sabiili ak doomu yoon ñi nga xamante ne nii dañoo tukki tukki foo xam ne bañ fa demee seen alal daal di dagg ci ñoom dagg ci ñoom mooy yoratuñ dara te amatuñ luñ leen mën a yónnee ñoom ñu nekk foofale tagateem bi sonn foofale ñooñu muy doomu yoon ñooñu tamit ñoom mën nañ leen am nañ cër ci alal ji kay laa yakuna suñu borom nag ne damaa séddale nii bàyyiwu ma ngeen koy séddaleel seen bopp lu tax kay laa yakuna ngir mu bañ a nekk alal ji duulatan loo xam ne day wër baynal aghniya minkum mu nekk daal mbir moo xam ne way way woomal yi ci yéen kese ñoo koy yor di ko paasante déedéet lool laay bañ nag moo tax man di wax ko nii ne pour boroom bi la ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak way jege ñaaleem yi ak ñi nga xamante ni ñooy jirim yi ak way ñàkk yi ak doomu yoon goo xamante ne nii amatul dafa sonn xam ne noonu nag mu ne ma ataakumur rasul xuzu yépp nag bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag di séddale màng yeeg fay uyi muy alal yiñ jële ci xare yeeg yooyu moo xam ne def ngeen ci efoor wala defu ngeen ci lépp lu mu leen jox nag fa xuzuhu na ngeen ko jël de wa ma nahaakum anhu waaye lu leen tere xañ leen ko fantahu na ngeen ko bàyyi na ngeen arrêté boobu leen ko laal wattaqullaha te na ngeen ragal yàlla inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla shadiidul iqaabi ku taruk no ku taruk bugal la képp koo xam ne doxewul loolu waxul lool rek de wa ma ataakumur rasulu mooy lépp lu leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam jox ci diine ci l'islam ci sunnaam ak yépp ne leen doxe leen ko fa xuduuhu na ngeen ko jël téeko wa ma nahaakum anhu lum leen tere ne leen bu leen def fantahu na ngeen arrêté bu leen ko def moo tax mawlana ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu taalibi la woon ci yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi moo tax moom mu ne woon benn jigéen fekk dane woon moom da doon rëbb ci nga xamante ne mooy ñiy meesoog ñiy yokkul ak ñii leen di yokkal am benn jigéen bu ne ko hee mahlan yabna Mas'ud am benn jigéen bu buñ naan ummu Yaqub moom ne ko nag eh mooy yaayu Yaqub lañ ko doon dàkkantale mu ne ko yow mawlaana ibn Mas'ud eh yow Abdallah ibn Mas'ud defal attention parce que man mii di ndaw sii ñaari diggante euh, téeréb alquran bi kaamil bi man lépp jàng naa ko ba xam ko te lii ngay wax naan yàlla rëbb na naan naan dañoo rëbb ñuy mees ak yooyu loolu noonu nekkul ci alquran lan moo tax nga koy wax mawlaana ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne ko ah kay ne ko boo jàngoon bu baax alquran ji de nee nga ma jàng nga baqara mooy daal jàng nga fatiha ba naasi mooy fatiha baqara topp di ñëw ali imran ba naasi jàng nga ko te yow gisoo ci lii ñoo ko waxe ah, kay boo ko jàngoon bu baax di nga ko ci gis de mooy ne rëbb gi nga xam ne moom la ñu rëbb ñiy meesoog ñiy yokkal ak ñi leen di yokkal mu ne ko fan laa nekke mu ne ko est ce que jàng nga suuratul xashri mu ne ko waaw mu ne ko jàngal muy jàng ba agsi ci laaya bii wa ma ataakumur rasuulu faxuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu lépp lu leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ndaw yàlla li jox na ngeen ko jël wa ma nahaakum anhu waaye lu mu leen tere na ngeen arrêté na ngeen ko bàyyi mu ne ko nag loolu gis nga nag lii ma wax nag baa bokk nag ci li nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom ci boppam moo ñu ko jox ba pare tere ñu ko ne bu ñu ko def ba pare daal di rëbb ñu ko def ana lan moo tax kon ne borom bi rëbb na ñiy meesoog ña leen ñiy yokk ak ña leen di yokkal ana lan moo teeba man mawlaana ibnu Mas'ud abdallah ibnu ummi abdir radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ma bañu rëbb ko yonent bi alayhi salatu wasalaam rëbb kon loolu mooy wane ne mbir mi nekkul ne mooy joxe màng kese déedéet mooy lépp loo xamante ne nii moom la yonent bi alayhi salatu wasalaam indi moom lañ gisoon keroog bi muy jaayante gi nga xam ne suuratul mumtahina wala mumtahana wala ya'sinaka fi ma'ruf kene jigéen ñooñu duñu la moy